fi lbaabi ssaadisi wal ishriin wa an Aa'ishata radiyallahu ta'aala anhaa anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man zalama qiida shibrin minal ardi tuwwiqahu min sab'i aradiin muttafaqun alayhi qaala al-imaamul haafidu an-Nawawi rahimahullahu ta'aala ci garab gi ñu nekk ba léegi muy xaraamal goo xam ne moom lañ xaraamal tooñ ak digle delloo ak ya nga xam ne moom la waaji jël tooñaange ya muy chapitre numéro vingt-six ñaar fukk bi juróom benn ci garab gi ci ci tool bi bu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdulillah walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu xadiisu ibnu umar radiyallahu taala anhu bim naan dañ doon waxtaane an xajjatil wadaa fekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ngi suñu biir te xamuñ woon luy xajjatul wadaa walillahi alhamdu wal minna loolu moo doon xadiis deux cent cinq tey ñuy gis xadiis deux cent six ñaar téeméereelu xadiis bi ak juróom benn bi ñu tàmbalee téere bi alhamdu walminna mu ne waan aishata mu ngi koy jële ci sayyidat sittatuna sayyidatuna aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala abi bakrin as-siddiq ibn abi quhafa ibn Aamir ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym ibn Murra al-Qurashiyya at-Taymiyya radiyallahu ta'ala anha ummi Abdillah radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha moom mu ne radiyallahu anha anna rasulallah gën a ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallama qaala na man zalama képp ku tooñ qiida shibrin lu toll ni ab ampa ampa waxoon nañ la mooy boo ubbee sa loxo yi sa tenk yi sa loxo bi baaraamu loxo yi nga tàllal ko ah catu bu déy bi ak catu bu digg bi wala am ñu ne mooy bu sew ba diggante boobu ngir won la tuuti waayam waaye ah, chibre day tekki lu tuuti comme pouce de terre lu tuuti ci suuf waaw bu dee ab jéego la sax hmm? képp ku tooñ lu toll noonu minal ardi ci suuf kooku luy xew tuwiqahu min sab'i aradin des nañ ko ko defar ab tawq mooy ab collier gis nga li jigéen ñiy def ci seen baat yi muy benn ah euh, lu mu tuddati sax euh, euh, caq voilà dinañ ko ko defal caq min sab'i aradin gis nga suuf sa mu sàcc tooñ ci jël ci xàqu nit suuf soosu la ñuy jël boole ko ba ca juróom-ñaari suuf loolu lépp la ñuy dajale daal di koy gàll ci loos bi mu seet ndax dina bouger du bouger allahu akbar yawmal qiyaamati mu ne loolu muttafaqun alayhi hadith bii de al imaamaani ñaari montagnes yi daal dinañ koy solo muy al imaamul Buxaari Muhammad ibn Ismaa'il ak al imaam Muslim ibn al Hajjaaj ibn Muslim al Qushayri an-Naysaabuuri rahmatullahi alayhima waaye est-ce que ñoom ñaar dongu ñoo ko solo dañ naan no seen sëriñ solo na ko al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal al imaamu al buxaari rahimahullahu taala indi na ko ci ñaari bërëb indi na ko ci kitaabu bad'il xalqi hmm? baabu ma jaa fi sab'i aradin indi na ko foofu waaye it al imaam al Buxaari indi na ko ci kitaabul mazaalim man zalama shay'an min al ard te bii moo gën a niroog jege eh, fi al eh, indi mooy tahriimu zulmi wal amri bi raddil mazaalim tere tooñ buntu bi kitaabul mazaalim téere tooñaange yi baabu buntu ismi bakkaaru man zalama képp ku tooñ shay an lu lu tuitu tiiti minal ard ci suuf gis nga mooy tekki qiida shibrin bële ngir walla lool ngir wane tuutaayam lu mu tuuti tuuti tuuti nga ronkat ko ci parcelle nit suufu jàmbur moo xam tool la ay tool wala ay kër lu mu man di doon nga fexe ba am li jënd say dossier say kii jaar ci notaire yeeg jaar ci impôt et domaine ak fu ñi toppatoo lool ba fexe yow waa daas xaw ma ñan ba jël li nga xamante ne nii mooy lenn ci suufu koo xam ne leer na le ne suufam la lu mu néew néew néew même bu dee foo suuf la soo xam ne yow la nga sàcc ci moom ak poto ke sa nga fa mën a samp loolu rek bu ko xel loolu lépp dinañu ko dajale yow mal xiyam ba ca juróom-ñaari suuf lonk ko ci sa baat bi li xam waaw al imaam al Buxaari mu ne haddasanaa kon boobu la ñu jël kitaabul mazaalim mu ne haddasanaa Abu Ma'mar mu ne ki ñu nettali mooy Abu Ma'mar Abdullah ibn Amr ibn Abil Hajjaaj Maysara Abu Ma'mar at-Tamiimi rahmatullahi alayhi al-Basri rahmatullahi alayhi qaala haddasanaa Abdul Waarith mu ne ki ñu nettali mooy Abdul Waarith ibn Saïd ibn Zakwan at-Tamimi al-Anbari Abu Ubayda rahmatullah alayhi at-Tannuri al-Basri rahmatullah alayhi qala haddathana Husayn mu ne fi mu nettali mooy Husaynun Husaynun mooy al-Husayn ibn Zakwan al-Muallim al-Basri rahimahullahu ta'ala an Yahya ibn Abi Kathir moo ko jëlee ci Yahya ibn Abi Kathir di Salih ibn al-Mutawakkil Abu Nasr am ñu ne Abu Kathir am ñu ne Abu Ayyub ah, ah, ah, rahmatullah alayhi al-Yamami rahmatullah alayhi annahu qaala haddathani Muhammad ibn Ibrahim mu nekk mi nekk Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith ibn Khalid ibn Sakhr ibn Amir ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym ibn Murra al-Qurashi mbokk sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha Muhammad ibn Ibrahim Abu Abdillah al-Qurashi at-Taymi al-Madani rahmatullah alayhi anna aba salama kene sayna abu salama di abu salama ibn abdurrahman ibn awf doomu sayna abdurrahman ñi dañ cee wute ñii ne abu salama la tuddoon ñii ne non non tudduloon noona ah. abdullah la tuddoon ñii ne non la mooy kunyata <laughs> kon eh, muy Abu Salama eh, az-Zuhri al-Madani Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf rahmatullahi alayhi eh, wa radiya an abihi Abdurrahman sayyidina mu ne haddathahu anna Aba Salama haddathahu annahu kaanat baynahu wa bayna unaasin xusuuma fadhakara li Aa'ishata radiyallahu anha faqaalat yaa Aba Salamata ijtanibil ard fa inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala man zalama qiida shibrin min al-ardi tuwwiqahu min sab'i aradin voilà mooy leeral nañu fii ci riwaaya bi ana sax lan moo waral sayyidatu Aïsha wax hadiis bi sayyidina Abu Salama ci boppam ibn Abdurrahman radiyallahu anhuma hmm, Muhammad ibn Ibrahim rahmatullah alayhi nee na moom moo ma nettali annahu kaanat baynahu wa bayna unaasin xusuuma dafa amoon diggante moom ak ay nit ay xëccoo daal ci wàllu suuf waaw loolu nag riwaa imaam muslim bi dinañ ci ñëw dina war ne ñooñ ay mbokkam lañ woon waaw ay mbokkam lañ mais waxul personnellement waxul tur yi tudd tur yi ne diw diw la mais daal xam nañ ne bu bii mu bay na unaasin dinañ ñëw léegi ci euh, sahih imaam muslim rahimahullah moom ni mu ko ndee di nga fa gis ne ay mbokkam lañ dafa nekkoon seen diggante xëccoo euh, benn xëccoo daal ci wàllu suuf fa zakara li aishata ñu tudd ko loolu ki ko tudd am na ci riwaay imam muslim dane moom moo dugg ci sayyidatu aisha moom abu salama radiyallahu anhuma daal di koy wax sayyidatu aisha ne ko moo fa dakar mu tudd li aishata ah sayyidu ko sayyidatu aisha loolu dañ ciy xamee ni nit bu dee ne eh, waate Abu Salama bokkoon na ci boroom xam-xam yi gën a mag Medinatul Munawwara ala sakini afdal saatu sa bal ci jamono voilà malgré bi mu nga xam ne ci la am benn xëccoo ak ay nit dafa ñëw gis koo xam ne moo ko gën a màgg moo ko xam-xam ñëw ti wax ko ci mbir mi loolu it dafa am solo waaw ñëw ci ummul mu'minin ah Aïcha radiyallahu ta'ala anha sahabiyatu rasulillah wa ummul mu'minin zawji rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam wa radiyallahu anha ñëw tuddal ko mbir moomee dañ koy xam ne loolu tekkiwul ne sawaay yaa ngi yaa ngi xaawi sa sutura non du sutur du xaawi sutura boroom xam-xam mais moom day am néegu biir waaw du lépp lu ñu ko wax rek mu dem génne ko surtout waxe noo xam ne même bu tuddul turu waa ji ñëpp xam ne diw la te waa bëgguloon mu feeñ loolu it kiy jàngale war na see bàyyi xel waaw man na jàngale daal waaw joxe ne yu mel nii bu ko kenn def ndax baaxul ak nangam mais di dugg ci détail yoo xam ne même mu tuddul tur bu ñu waxee mun ne tuddul tur waaye képp ko am xel ci mbooloo mi dina xam ne diw la ko mbir mi concerné wala dina xaw a jëli waaw loolu nag lu jara moytu la Sayyidatu Aïsha radiyallahu ko ko tuddalee ñëwul rek di far di faral comme que moom di ko faral an waaw yow am dëgg ak yooyu rek teg ko rek ci noonu déedéet bal da ko da koo laaye fiir ne ko fa qaalat sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne Abu Salama yaa Aba Salamata ijtanibil ard ne ko yaa Aba Salama yow Abu Salama hmm? ijtanibil arda moytul coowal suuf allah yi de ñun ñëpp war nañ koo dégg laa ilaha illa allah buli mu foncière gi nga xam ne moo moo moo moo moo dugg ba suñu os yi mujj ya ñu imprégné wu ci imbibé wu ci ba ba wan ba gii waaw allahu akbar ñi ci rëcc bariwul de xëccoo suuf rek waaw mun na ko ijitani bil arda mooy tandakul problème suuf waaw ndax fa inna nabiyya sallallahu alayhi wa ndax kat man Aïsha radiyallahu anha gis nga yonent bi yàlla na boroom bi julli ci moom te sëlmal te muccal ko xaala nee man zalama képp ku tooñ qiida shibli lu toll ni ab ampa lu mu ndaw ndaw gis nga moo tax bunt bi te loolu imaam euh, ibnu umar radiyallahu anhu soloona lu mel noonu dinañ ci ñëw après ku ku tooñ lu toll ni lu mu ndaw ndaw moo tax imaamul buxaari yi def ko bunt waaw <laughs> ne <laughs> man ismu man zalama shay'an lu mu man di doon min al ardi waaw kon nag tuwiqahu nuñ koy def dañ ko koy gàll benn caq waaw la mu sàcc nangu ko ci suufu jàmbur te nekkuloon xaqam dañ ko koy defal benn caq boo xam ne moom ak collier boo xam ne moom lañ koy dina ñëw ci ak ci façon fir yi am ci tuwiqahu dañuy ñëw ci nan la ñëwee ci kii après insha allah min sab'i aradin waaw ci juróom-ñaari suuf la ñuy dajale daal di koy def noonu noonee la ko al imam al Bukhari yen di kanta al imam Muslim rahimahullahu taala moom benn bërëb la ko ndi waaw ah, kitaabul musaaqaati wa ghayrihaa baabu taxriimi zulmi wa ghasbil ardi wala non kitaabul musaaqaat baabu taxriimi zulmi wa ghasbil ardi wa ghayrihaa voilà hmm? mu ne haddathana Ahmad ibn Ibrahim ad-Dawraqi muy Ahmad ibn Ibrahim ibn Kathir ibn Zayd ibn Aflah ibn Mansur ibn Muzahim Abu Abdillah ad-Dawraqi al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala qala haddathana Abdus-Samad mu ne koy nettali mooy Abdus-Samad mu ne ya'ni ibn Abdil Warith imam Muslim mu ne koy ci jublu mooy ibn Abdil Warith muy Abdu Samad ibn Abdil Waaris ibn Sa'iid ibn Dhakwaan at-Tamiimiyu al-Anbariyu Abu Sahl al-Basriyu at-Tannuuriyu al-Basriyu rahimahullahu ta'aala qaala haddathanaa Harb mu ne Harb mu ne wa huwa ibnu Shaddaad mooy ibnu Shaddaad di Harb ibnu Shaddaad al-Yashkuri Abul Khattaabi rahmatullahi alayhi qaala haddathanaa Yahyaa wa huwa ibnu Abii Kathiir gis nañ ko moom lañ gisoon fee muy Yahya ibn Abi Kathir gisoon nañ ko sànq waxoon nañ ko Salih ibn Mutawakkil rahimahullahu ta'ala mu ne an Muhammad ibn Ibrahim moom it gis nañ ko sànq ibn Khalid ibn Sakhr ibn Amir hmm, bokkoon ci waa Banu Taym al-Madani rahimahullah anna Aba Salamata kana sayna Abu Salamata ibn Abdurrahman haddathahu moom moo ko nettali wa kaana baynahu wa bayna qawmihi xusuumatun fi ard fi ard wa annahu daxala ala Aishata radiyallahu anha fa dhakara dhalika laha fa qalat ya aba salama ijtanibil arda fa inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man zalama qiida shibrin minal ardi tuwwiqahu min sab'i aradin waaw nii la ko al imaamu Muslim indee mu ne moom Muhammad ibn Ibrahim rahmatullahi alayhima mu ne Abu Salama de moo ko nettali wa kaana baynahu te daa nekkoon digganteem wa bayna qawmihi ak ay ñoñam kon ñu waxoon la fële ci riwaay imaamul Buxaari bi kenn imaam Muslim na leeral ne ay ñoñam la woon xusumatun fii ard waaw xëccoo suuf waaw ndax dafa euh, amoon loolu comme ni nga xam ne noonu lay xewe rek waaw ci wàllu suuf léegi nag leeralul est-ce que ci miraas la jóge woon wala bokk ci ay tool seeni tool yu jélloo wala seeni kër wala seeni pàkk wala seeni domaine loolu nag leeralu ko waaye daal xam nañ ne daal amoon na problème mu suuf ak ay mbokkam lenn ci ay mbokkam ay ñoñam léegi nag mu dugg Sayyidatu Aisha wax ko ko mu daal di koy wax xadiis bi comme ni ñu ko gisee léegi léegi xadiis nii kon nii la ko al imaamaani daal di solo wax nañ la seen sëriñ al imaamu Ahmadu ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi moom itam solo la xadiis mel nii da nga xam ne. Euh, kii it solo na uh, indi na xadiis bu mel noonu ñoom Abu Hurayra Seydina Mawlana ibn Umar comme niñ la ko waxe sànk waaye na ko noonu al imaam bu màgg bi Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl ah bokk ci al-ashara al-mubashirina uh, uh, bil janna Abul A'wari rahimahullah parce que lu mel ni da daloon ndax dafa am benn waay benn soxna bopp bu ñu naan Arwa <laughs> dafa ñëw euh, daal di euh, kalaame euh, Marwan <laughs> Marwan nenn mi nekkoon gouverneur u Médina te mujjoon nekk xalifa muy Arwa bint Uways hein daal di ñëw ci Marwan daal di koy kalaame hein ne ko Sa'id ibn Zayd kat ibn Amr ibn Nufayl doomu bàyyi te Seydina Omar la woon radiyallahu anhu moom bii moo dencoon sëru Seydina Omar ci nettali boobu di wax suuratu Taaha Euh, bi Seydina Omar di tuub si moom mii la moo doon jëkkëru euh, sëru Seydina Omar euh, ba mu ñëwee ñu ne ko ba <laughs> ba mu ne day faat yonent bi alayhi salaam ah nooy mu daal di koy daw ne ko yow foo jëm yow yow doo doo doo doo doo doo bala ngaa dem daan dëgg doo lijjanti sa kër mooy ko lan mooy ko ma sa xatam bi sa gorobeeg sa doo sa sa sa ñoom yépp ñu ngi ci diine ji nga bëgg a dem faat ki ko féndi bu mer dem bala fa xew euh, Sa'id boobu nag mooy kii Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl di ñëw ci monsieur le koy kalaame na ci yeneen riwaay yoo xamante ne nii euh, moom Arwa dafa ñëw daal di koy wax ay nit waaw mooy Talha ibn Abdillah dane atatni arwa eh, arwa di daf maa dikkal te mu ngi ci musnadu al imaamu Ahmad eh, eh, ak Sahih ibn Khuzayma rahmatullah alayhima boobu Talha ibn Abdillah te nekk ci càllale nettali yii nga xam daa niroo bu sayyidatu Aïsha bi radiyallahu mu nekkat Talha ne ibn Abdillah ne atatni arwa Arwaada bint Uways daf maa dikkal fii nafarin min Quraysh ànd ak benn mbooloo ci waa Quraysh bokk na ci ñoo Abdurrahman ibn Sahl mu ñëw ne ma inna sa'idan sa'idan intaqasa min ardi ila ardi ma laysa lahu waaw wa qad ahbabtu an ta'tuha fa tukallimu waaw waaw alhamdulillah nee na Arwa bint Uways ñëwal ma dikkal ma ànd ak benn mbooloo ci waa Quraysh mu ne ma Sa'id ibn Zayd ha ne Saïd rek ñëpp xam nañ ne moom lañ bëggoon a mu ne intaqasa min ardi ah, dafa jël ci sama suufam ah, boole ilaa ardi boole ci suufam mooy loo xam ne nag mu ko ah. ah man nag ba bëgg man arwa ngeen dem nag dikkal ko wax ak moom ci loolu Talha nee na farakim na ñu war ba dem ci suufam fekk ko ci al aqiq suuf la su mag su nekk Medina benn bërëb la boo xam ne ñu bari fa amoon nañ fa suuf ah nee na ñu ñëw dikkal Sayyid Sa'id ibn Zayd wax ak moom ci mbir moomale waaw ñu dem kalaame ba pare ndaw si daa kalaame yeneen riwaay day wane ne daa dem kalaame ci monsieur le gouverneur mi nga xam ne moo war a àtte mbir yi muy se muy Marwan ibn al hmm? léegi nag bi nga xamante ne nii loolu am na ah Seyna Saïd nag mu ne man man maay tooñ ci suuf di jël suufu jàmbur ginnaaw bi ma déggee yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ne man zalama min al ardi shay'an tuwwiqahu min sab'i aradin riwaaya bii la imaamul Buxaari tudde bunt bi baabu isma man zalama shay'an min al ard gis nga <laughs> waaw bàkkaaru képp koo xamante ne dafa tooñ lu mu ndaw ndaw ci suuf waaw mu ne man daa jël alal kenn suufu kenn ginnaaw bu ma déggee man Sa'id ibn Zayd radiyallahu anhu yonente mi alay saa salaam naan képp ku tooñ ci suuf lu mu ndaw ndaw dees nag ko gàll defal ko ko caq ci juróom-ñaari suuf daal di koy gàll yow qiyaam ah man Sa'id ma ma def lool léegi comme que ndaw si arwaa nee na man moo man maa ko tooñ ci lool la mu woote ne moom laa jël ci moom na xool lu ko neex ma bàyyi ko moom waaw fa taraka Sa'idun madda'at la mu woo ne moo ko moom ci suuf sa Seydina Sa'id ibn Zayd ne Marwan bàyyi naa ko moom na jël waaw waaye yemul ci ne jëla ah. <coughs> da dafa ñaan yàlla waaw mu ne allahumma in kaanat kaadiba fa a'mi basaraha waj'al qabraha fi daariha allah <laughs> mu ne na jël waaye nag allahumma eh sama borom man Saïd maa ngi lay ñaan in kaanat kaadiba bu nee na ndaw si nii day expliquer mooy waxul dëgg fa ami basaraha yal na nga silmaxaal ak gisam waj'al qabraha te yal na nga def xabroom fii daariha biir këram waaw xabroom biir këram nit ñee koy gas noonu ci de mukk mooy liy pëtëx ci benn kàmb ci biir këram daal di faatu waaw bu dee ne wax na bu dee waxul bu dee waxul dëgg yal na ko lool bu mu faatu lu nga muur ay bëtam dootul gis waaye buy faatu xabroom na nekk biir këram lay doon ci loo xam ne musiba goo koy def loolu la Seydina daal di ñaan xam nga lii daal di roog la Seydina Sa Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu ñaanoon jamonoy Seydina Umar ibn al-Khattab waaw ba mu nekkee gouverneur fële ca Irak gaa yi ñëw naan wax clamé ko Seydina Omar xam nga Seydina Omar <laughs> vraiment le dirigeant par excellence par excellence xam nga lu mu def neewul ne ah Sa'id eh, Sa'd ibn Abi Waqqas mii kat kilifa la ci kilifaay l'islam bi bokk ñu njëkk a gëm moom sax moomu njëkk a gëm ak yu mel noonu noo xe mooy nijaay yonent bi alayhi salaam ak li yonent bi alayhi salaam wax ci moom yooyu yëpp waxu yooyu yëpp da xam xamal la ko loolu lépp waaye xamoon na ne moom mii moo tax keroog bi muy génn àddina nee na moom mii de yelloo na mos nekk xalifa waaw même bu dee ne affaire daa bàyyi eh, ñoo ñële mu tànnoon ngir ñoom ñu tànn xalifa seen biir ñoom Seydina Ali Seydina Ousmane wala Seydina Ousmane Seydina Ali Seydina Abdurrahman Seydina Saïd bi eh, Sa'd ibn Abi Waqqas ak ñooñu eh, radiyallahu ta'ala anhu ne ne ne Ibn Umar kanta sama doom ne supervisé mais manu cee doon dara waaw Allahu akbar kooku moom faluwul li mu jóge ne saa doom <laughs> waaw léegi euh, moom li mu def dafa daf ko wóolu laaj ci mbir yi ba pare yónni fa son administrateur bi nga xam ne bu problème ma soon a am litii ci ña mu teg gouverneur yi mu teg ak umara yi mu yi mu fal bu amoon problème dafa amoon homme de confiance boo xam ne moom mooy mën l'enquête enquêtes yi muy Seydina Muhammad ibn Maslama Allah radiyallahu ta'ala anhu wa arda sahabi rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam min al ansar moom la yónni mu dem def fa li nga xam ne mooy enquête bi waaw ba waaj a dugg ci jàkka yi <clears throat> di laaj mbirum nan la fi nekkee ñépp wax ci moom yiw ba mu des benn waaye di jaay ne mooy ñooñ di jaay ne maa wow bët keroog sax moom moo défier l'émir moo défier le gouverneur wala le président wala le nangam ak mooy nit ñu mel noonu waaye jóg ne kon mais bu ne nag ñoo laaj ci saa yi ci Sa'd ibn Abi mu ngi nii moom daal bu ñu àtte ci lu jub te du jo waaye wax wax yu ñaaw te sax mënula julli julli gu leer sax manul <laughs> dañ koo tuumaal ba ci li gën a màgg ci diine ji ñu ne sax moom manu ko ko mu ñaan ko yàlla ne bu dee wax na dëgg bu dee waxul dëgg yàlla na bul def borom bi na nga silmaxaal ba pare na nga ko fitnaal ci wàllu jigéen ñi waaw waaw ba pare mooy mu faat ko faat boo xamante ne nii bu bu doya di lay doon moo tax faaba faaba de de ginnaaw boo nekkee mag <laughs> nekk mag ba amatul amatul bët yi ñu muur ko borom bi def mu silmaxa waaye muy wër ci bedd yi ci mbedd yi lay taxaw bu déggee kàddu ay xale yu jigéen mu bàyyi muy muy wax ba bañ xaw koo jege mu leen di làmbaatu ñu naan ko mais gu toll nii yow kii maanaam oh, asaabat nii daawatu rajul salih Sa'd ibn Abi Waqqas Abi Waqqas ay waay bu leen ma ko jàppale li ma dal du dara lu ñaan yàlla gam ñaanoon yàlla góor gu baax ga Sa'd ibn Abi Waqqas waaw radiyallahu ta'ala anha wa arda waaw nekkoon mustajaabu daaw ak Sa'id mi ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl naka noonu la def waaw loolu yi dañ ciy jàng ne mooy yenn tooñaange yi boo ko tooñee nit am na droit waaw laa yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i loolu mooy wax joo xam ne sax du ñagas la bu jaarul yoon waaye ñaan yàlla ku ne man nga ko <laughs> waaw mooy gis nga boo tooñee nit am na possibilité de waaw ñaan la yàlla te yonent bi alayhi salaam comme niñ koy gisee ci buntu bi naa sayna Muaz bi radiyallahu taala anhu nga xamante ne mu ngi ñëw léegi ginnaaw hadith bii ñu nekk di ci tegu di ci teguwaat sayna Muaz radiyallahu hadithan bi ko yonent bi alayhi salaam naan ko wattaqi da'watal mazlum moytul ñaan yàlla koo xamante ne nii dañ koo tooñ waaw fa innahu laysa baynaha wa bayna allahi ndax ñaan boo gëlëre ku ñu tooñ gis nga bu la ñaanee yàlla mooy ñaanal la lu bon wolof bu ne ñaan yàlla mooy ñaanal la lu bon dala amul digganteem ak borom bi tabaaraka wa taala benn kiiraay mooy de toute façon ñaan la koy dal léegi nag kañ lay dal loolu yàllaay xaar ba jamono yi mu bëgge moom bi mu nam ne mu dal la dina la dal mais sentence moom dal waaw moo tax tooñ garaaw bokk na li tax tooñ gën a waaw gën a moom mooy lu yàlla xaraamal nga def loolu moom mais conséquence yi lii la bu la waa ji jéggalul ba ñaan la yàlla lu mu la ñaan yàlla lu mu ñàng ñàng ñàng bee boo nga xam ne mu ngi ñëw kañ la yi naan rës ci sa bopp bi nag moom la ñuy laaj waaye moom ndax dina la rës foo jaar dina la rës sa bopp bi voilà dina la dina la dal kon Seydina Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl daal di ñaan lii waaw léegi nag bi nga xamante ne ci la ko kon nii la waxe woon ne moom est-ce que dina tooñ ci suuf moom Sa'id ibn Amr suuf mooy lan yëfi àddina yi kii ginnaaw ba ma dégg yonent bi alayhi salaam wax lu ku jël tooñ lu mu cay am lu mu ndaw ndaw lu mu man di doon ci suuf des na la ko gàll sa